amma ba'd fa yaqulu al-imaamu al-haafidu abu zakariyaa yahyaa ibnu sharafin an-nawawiyyu ad-dimashqiyyu ash-shaafi'iyyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu as-saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati was-salaam fi lbaabi saalisi wasalaasiin ba'dal miyatayn wa an ibni umara radiyallahu anhumaa anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala buniya al-islaamu alaa xams shahaadati an laa ilaaha illallaahi wa anna muhammadan rasuulullaah wa iqaami salaam wa iitaa'i zakaat wa hajjil bayt wa sawmi ramadaan muttafaqun alayhi kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah ginnaaw bi ñu ubbee ci suñu jotaay bii ñu ne génn kitaabul hajj muy téere pèlerinage buntu bu njëkk bi te benn kese la fi indi ci téere bi muy deux cent trente-trois baabu wa fadli buntu bi nga xam ne ci la imaam di leerale waruk ak ak ngëneelu ak mu indi woon ci benn laaya ne woon qaala taala walillahi ala linnaasi hijjul bayti man istataa'a ilayhi sabiila wa man kafara fa inna allaha ganiyyun 'anil 'aalamiin laaya boobu la indi woon walillaahi alhamdu wal minna tey nag comme niñ ko waxoon ñu war a dugg ci xadiis yi mu indi ngir leeral wane li nga xam ne moom la tudde moom la tudde buntu bi noonee Eh, mu ciy tàmbalee xadis bi di xadis mille deux cent soixante onze mu ne wa an ibni Umar mu ngi jële ci doomi Umar Seydina Umar di Abdallah radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulallah mu nekk ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na buniyal islaamu ala xams mu ne buniya tabaxees nees buniya fondement nañ daal di defar fondation al islamu l'islam ala xamsin teg ko ci juróomi pilier juróomi mbir ci lañu ko teg moom suñu l'islam bi mu tàmbal nag moom alayhi salatu wassalam di lim mu ne shahaadati an laa ilaha illa allah bi muy di seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illa allah kurul borom bi tabaraka wa taala wa anna muhammadan et que muhammad sallallahu alayhi sallam rasulullah alhamdulillah ndawal yàlla la loolu mooy benn ñu koy wax shahaadatayn muy ñaari baatu seede seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul yàlla waaye seede ne amul te euh, ne seydina muhammad sallallahu alayhi ndawal yàlla la nan la ñuy jaamoo yàlla nan la ñuy gëme yàlla moom moo ñu koy wax mooy di digle intermédiaire l'isme bi nga xam ne moom la borom bi teg digganteem mag jaam yi waaw loolu mooy premier mooy li njëkk mu ne wa iqaami salaa ñaareel mooy wa iqaami salaa taxawal julli ñetteel wa itaa'i zakaa di joxe zakat ñeenteel wa hajjil bayt mooy aj néeg bi comme niñ ko gisoon bii weesu këne bu ñu ko waxee xam nañ néeg biñ ci jublu mooy inna awwala baytin wudi'a linnaas mooy bi jëkk néeg bi njëkk bi nga xam ne moom lañ tegal ngir jaamu yàlla ngir nit ñi waaw muy alkaabatal musharrafa zaadaha llahu tashrifan wa takrima kon wa hajjil bayti jublu ko ci jaamu yàlla yi nga xam ne moom la fa moom la borom bi di xaar ci képp ku fa ñëw di aj juróomeeloo sawmi ramadan ak woor li nga xam ne mooy weeru koor muy shahru ramadan al mubarak mu ne xadis biir muttafaqun alayhi mu ne al imaamu muslim no al buxaari rahimahullah ak ki nga ne mooy al imaamu uh, uh, muslim bokk nañ ko solo xadis bi gisoon nañ ko ñaari yoon romboon na xadis uh, fiñ ko njëkkoon a gis moo doon mille soixante cinq fa lañ ko jëkkoon a gis ci téere bi nii waxoon nañ la dina ñëw euh, beneen bi ak bii euh, mille soixante quinze boobu mille soixante quinze chapitre cent quatre-vingt-treize baabul amri bil muhaafazati ala salawaati al maktuubaat wan nahyi al akiid wal wa'iidi shadiid fii tarkihin ci kitaabul fadaa'il ci lañu ko gisoon waaye ñëwaatoon na tamit ci téere boobu. ci li nga xam ne mooy chapitre deux cent seize euh, muy chap muy hadith mille deux cent six wa an ibni umar radiyallahu anhu chapitre deux cent seize moo doon baabu ta'kiid wujuubi zakaat wa bayaani fadlihaa wa maa yata'allaqu bihaa te loolu comme li mu waxoon foofu buntu bu mel noonu moom rek la def fii ngir xaj voilà baabu wujuubil hajji wa fadlihi mooy comme fële waxu la woon imaam waxoon nañ la te defu ko woon ngir wan ñu nañu aywa léegi ñëw leen ma wax leen nan lañuy génnee zakat lan ak lan ak lan lañuy joxe yan ñooy al al al al amwaal façon xalal yi nga xam ne ci la ñuy mën a joxe zakat ak nangam ak nangam naata la ñuy génneeg nisaab loolu taxu ko woon a jóg voilà c'était juste pour wane li nga xamante ne feddali ko waru zakat ak leeral ay ngënee la mag li takkoo ci takkook moom noonu la def fii foofu gisoon nañ ko ndax hadis bi eh, day wax tamit ci wàllu zakat kon waxoon nañ la booba ak ñaar yooyu yëpp bañ ko gisoon ne war naa ñëwaat te mooy dernière bu muy ñëw mooy mille deux cent soixante onze walillahi alhamdu wal minna moo nekk ni moo tax lépp loo xamante ni moom lañ ci waroon mbir la moo am ne waxoon ko foofu wale nekkuñu nag di ci jaaraka jaaraata ka baamoo ka baamuwaat waaw mooy lañu ci waxoon doy na kon te riwaaye bii nii riwaaye bii nii boo seetloo imaamul Buxaari yu rahimahullahu taala moom nii la ko ndee moo tax moom ci noonu la euh, tegee sa saxiixam bi moom al imaam al al al Buxaari noonu la ko toftalee voilà itaayi zaka boo seetloo fii sawmi Ramadan la mujje imaamul Buxaari bi mu ko ndee kitaabul imaan baabu du'aakum imaanukum du'aakum imaanukum mooy eh, nii la ko indee waaye it eh, feneen fi mu ko indiwaat tamit mu doon kitaabu tafsir suuratul baqara eh, foofale non non non fee kese la woon boobu kese la woon mooy noonu la ko indee woon te la tegee saxiix bi ah. voilà mooy ni mu ni mu toftalee li nga xamante ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy saxiixam boo seetloo saxiix imaamul Buxaari Euh, mooy euh, boo boo kii dafa commencé mooy ci bi mu paree sala julli kon li mu wax fii xam nga kitaabul euh, moom li mu commencé badwul wax yi mais kitaab bu njëkk kitaabul iman ndax shahaadatay ni moom moo dugal iman mooy iman kan la ñuy wax gëm yàlla koo xam ne yow gëmoo yàlla gëmoo yeneen saa sal loolu du tuus voilà kon moom la tàmbalee après mu pare ci daal di teg li nga xamante ne loolu di shahaadatayni mu daal di teg kitaab bismillahi irrahmani irrahim kitaabu salaa voilà mooy bon après teg na wudu ci diggante bi voilà li jëm ci wàllu tahaara kitaabul iman après kitaabul ilmi kitaabul wudu yooyu mais dañ la bëgg a wax boo toftale bi mu toppee hadis bi après mu teg salaa ginnaaw salaa ak liy wër-wër loo ci jullee Ah, yi nga xam ne farata la ñoo yi nga xam ne nañ koy defee ak yi nga xam ne naafila la ak yooyu yëpp léegi nag mu daal di dugg après comme que julli la nekk moo xaale kitaabu janaa'iz ndax façon julli la muy jullee néew ak li jëm liy wërwërloo ci moom après nag mu teg kitaabu zakat kon ginnaaw iman salaa julli gëm yàlla muy tey salaa julli mu teg lan zakat muy muy li nga xam ne mooy koor ginnaaw bi mu tegee koor mu teg mu ne bismillahi rahmani non maanaam zakat la wax zakat mooy mooy zakat koor voilà après mu teg kitaabul hajj bismillahi rahmani rahim kitaabul hajj mu teg kitaabul hajj moo ñëw juste après zakat parce que hadith bi moom euh, version bi mu ci indi noonu la ñëwee te imam muslim it soloo na ko noonu léegi nag bi mu paree ci kitaabul hajj léegi nag ci la door a dugg nag ci li nga xamante ne nii moo jëm nag ci wàllu Euh, euh, lii nga xam ne euh, mooy bismillahi irrahmani irrahim kitaabu sawm waaw muy gis nga noonu moom hadith bi moom la def fondement ni mu tabaxe ni mu tege li nga xamante ne mooy saxiixam bi ni mu ko rangalee noonu voilà iman salaa zakat après mu daal di teg hajj après door a teg sawm voilà quant à imaamu muslim rahmatullah alayhim moo bindi na version bi ah voilà ndax parce que muslim da ci indi ñaari version daal leen rangale sauf que euh, euh, moom al imaamu muslim rahmatullah alayhi ci ci ci ci ci ci riwaayam dafa am benn précision boo xam ne ba ñuy gis hadis bi yu njëkk a gis boo fàttale ko waxoon nañ ko mooy dana ibnu a ibnu umar radiyallahu anhu bi nga xamante ne nii ci la wax euh, ne daal di wax mbir mi ne buniyal islaamu ala xamsa ala ay yuwahhadallah mooy euh, dañoo tabax l'islam ci juróom bu njëkk mooy ñu daal li wéetal yàlla wa iqaami salaa mooy wéetal yàlla mooy dugalaale na lan gëm yeneen saa salam nag ngay génn wéetale yàlla léegi mu ne wa iqaami salaa taxaw wa itaa'i zakat wa siyaami ramadan siyaami ramadan la njëkkee wal xajji jeetale xaj fa qaala rajulun benn waaye ne alxajj wa siyaami ramadan na ko xaj xam naa kooku sûrement daa dima soon a dégg lale mun a mooy eh, mujj eh, <laughs> eh, jiital xaj mujj weeru koor waa ji ne ko xaj après siyaam ramadan qaala laa ibnu umar ne ko mukku laa siyaami ramadan wal xaj ne ko siyaamu ramadan ba pare wal xaj doon a teg aj hakada naka nii man ibnu umar sami'tuhu laa ko dégg min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nii man laa ko dégge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofu nag boo delluwaatee waxoon nañ la la imaamu euh, Nawawi doon wax ne imaana Ibn Umar daa jàppale après fàttali après loolu ba Seydina al-Hafiz Hajar ne loolu dafa sori quoi voilà lii lii lii feeñ mooy mbir mi riwaay imaamul Buxaari bi ak imaamu Muslim ci boppam euh, ni ñu ko ëndee yenn yi mooy loolu riwaaya bil maanaa la mooy waa ji tegewu ko ni ko yeneen saa salaam waxe mais woon mooy xaj la mujjë woon wala non sawm ramadan euh, waaw xaj la mujje mooy loola imam ibnu Umar ne ko laa siyaamu ramadan wal xaj ne ko mukku woor weeru ak xaj hakaza naka nii sami'tuhu man laa ko déggee ibnu Umar min rasulillahi la alayhi wasallam ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi kon ñu xam ne yële imam Muslim barka àpp loolu dem ci teg comme bii la bii Riyad bi indi waaw jeexale sawm ramadan waaw loolu euh, ñëw na mu indi ci ñaari version Euh, euh, après indi beneen bi euh, bi mu ko jeexal mooy bi mu def ci diggante bi daa jël ñeenti version la ci jël benn jeexale ko comme ni nga xam ne moom lañu wax sànq Ibnu Umar ne déedéet man nii laa ko déggoon ci saa saa après mu indi yeneen yi nga xam ne comme fii jeexale sawmu Ramadan ñaar après nag indiwaat beneen boo xam ne moom la tëjee kitaabul iman buntu bi kii yi def sharaahi baabu arkaanil islaam wa da'aa'imuhu al-'izaam boobu nag mu indi wa siyaamu Ramadan wa hajjil bayt noonu la def wallahu taala alam léegi nag kon hadith bi lépp luñ ci waroon a gis kon gisoon nañu ko waaw léegi mu des xanaa buñ amee len lees ci yokk waaw buñ amee rek leen dong loo xam ne moom lañ ciy yokk mooy lëkkaaleem hmm? mooy xool li nga xam ne mooy lëkkaaleem bunt bi waaw ak bunt bi nga xam ne moom lañ nekk lan mooy lan mooy lëkk lan mooy lëkkaale ak moom lan mooy lëkkaale ak bunt bi voilà bu boobaa ñu ne la bunt bi di wax baa baabu wujubil xajji leer na yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam daa ñoo wax fii bi mu ne li nga xam ne moom lañ tabaxe lislaam fondation yi nga xam ne buñ ko mënee waxe noonu ñoo téye lislaam euh, mooy mu boole ci li nga xam ne mooy wa hajjil bayt ah wa itaay zaka mu teg ci wa hajjil bayt ak li nga xamante ne mooy aj néegu yàlla bi voilà loolu di wane ne lan euh, kon de aj kon ah nekk na loo xam ne lu màgg màgg la foofale ca boroom bi te bokk na ci li nga xam ne manu la ñàkk ci l'islam nit manu la woote ne yow da ngaa nekk jullit ba pare di bañ aj waaw boo ko defee fekk ku xam nga ñoo xamal la mbir yi nga xam ko waaye nga daal nié na loolu du farata ci man wala du farata ci ñun suñu communauté wala farata la pour ñeneen ñi ñun bokkuñu alors que yéen li man istata am non man istata ilayhi sabila loolu am ngeen ko loolu noonu loolu lay def yéeféer loolu noonu dalay def yéeféer dalay def li nga xam ne mooy yéeféer waaw waaw waaw waaw dalay def yéeféer waaw nga xam waaw waaw contrairement ak imaam al-Bukhari la imaam Muslim moom euh, riwaay boobu moom noonu la jàppe mooy euh, bi muy teg tiir yi moom tiir yi moo ko bind kitaabu nangam ginnaaw kitaabul iman kitaabu salaa ah jul julli après kitaabu zaka kitaabu siyam daal di ci teg nag kitaabul hajj après mooy noonu moom dafa topp riwaay bi nga xam ne moom mooy bi nga xam ne boobu euh, euh, lu indi euh, imaamu Ibnu Umar ne waaye déedéet déedéet bul wax loolu laa waaw laa siyaamu ramadan wal hajj waaw hakaza sami'tuhu min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kon nag loolu nag lépp kon da ngay dellu foofee pour am lu ci gën a yokk al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu teg ci xadis mille deux cent soixante-douze wa an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala xatabana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam faqaal yaa ayyuha nnaas inna allaha qad farada alaykum alhajja fahujjuu faqaala rajul akulla caamin yaa rasulallah fasakata hattaa qaalahaa talaasan faqaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam law qultu na'am lawajabat wa lamastata'tum thumma qaala dharuunii maa taraktukum fa innamaa halaka man kaana qablakum bikathrati su'aalihim wa ikhtilaafihim alaa anbiyaa'ihim fa idaa amartukum bi shay'in fa'tuu minhu mastata'tum wa idaa nahaytukum an shay'in fad'uuhu rawaahu muslimun rahimahullahu ta'aala al-imaamul haafizu rahimahullah an-Nawawi muy indi beneen xadis di wane farataaluk li nga xam ne mooy xaj ci l'islam ginnaaw xadis bi ñu génn mu wa an abi hurayrata mu ne xadis bii nag mu ngi koy jële i ki nga xam ne mooy sayyidina wa mawlana abu hurayra alxafidu addawsiyu rahmatullahi alayhi rahmatullahi alayhi rahmatullahi alayhi mu ne qa annahu qaala mu ne xutbal mu ne xatabana daal dinañuy sermoné kan rasulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama yal na borom bi daal di julli ci moom tey sëlmal waaw allahu akbar lan la wax fa qaala mu ne yaa ayyuha nnaas éeyéen nit ñi inna allaha yëg leen na borom bi tabaraka wa taala qad dëgg-dëgg farada faradal na mooy faratal na def na obligation aleykum ci seen kaw alxajja xaj kon nag fa xujju na ngeen aj bi mu waxee lool fa qaala mu wax rajulun benn waay bu ne woon ci mbooloo mi ne waaw daal di laaj a kulla aamin ya rasulallah waa dawal yàlla li saa sallam moo lii nga wax moom at mu nekk la aj googu nga ne yàllaa ko farataal suñu kaw est at mu nekk la hmm? est-ce at est-ce fa sagat yonent bi alei saa salaam noppi hatta qaalaha salasa mooy waa ji daal di répété waat ah a kullu aami ya rasulallah waaw Abdullah at mu nekk la yow na wal yàlla di saa salaam a kullu aami ya rasulallah waaw yonent saa salaam comme si xanaa dinaan toom toogoo mat waaw ah. ci at at at at mu nekk la yow dawal yàlla li sallallahu alayhi bi mu waxee ñett yoon na fa qaala rasulullah yeneen saa sam door jël kàddu gi daara wax ne sallallahu alayhi wa sallam law qultu na'am bu ma ne woon waaw boo ma ne bi ma laajee naan ma ndax ci at mu nekk bu ma ne woon waaw la wajabat te saa se lay nekk farata te bu lool xewoon wala mastata'tum doonu ngeen ko man waaw même ñi nga xamante ni ñi am istitaa gi ñi ko man bu yonent saa sallam ne woon waaw képp ku mënatee aj amul aji woon naa wa euh, fukki yoon ak loolu lépp du ci dara ak mu nekk day nekk farata ci yow waaw bu ma ne woon waaw day war te wala mastata'tum taw na konoonte kon du ngeen ko man waaw ndax ak ak ak taklif shartuhul imkan waaw waaw mooy teg la charger le mbir ne la defal wala bul def il faut mu fekk loo xam ne ci sa capacité la nekk waaw laa yukallifu llahu nafsan la règle boobu boroom xam-xam yi wax aaya boobu la boroom bi moo ne du mag laa yukallifu yàlla du chargé du togg jëf benn bakkan lu dul selon lam ko yaatalal ci wàllu kàttan mu mën a def joolee waaw borom bi di ñëw ne yéen léegi dama leen di imposer yéen nit ñi jaamu yàlla goo xamante ne nii naaw la tudd naaw mooy voler comme l'oiseau yàlla noonu loolu du ñu ko wax aywa at mu nekk war ngeen maa naawal ah cent kilomètres képp ku ko deful di nga am bàkkaar déedéet lu tax parce que nit du du koo xam ne capacité naaw na koo ban waaw ba nit nga gis muy naaw ah vay na koo gis bu net li sa net village waa yooyu nga xam ne <laughs> di tooñ nit ñi naan diw dañ koy tooñ waaw bu guddi day jaar fii jaar loolu lépp ay waxi saytaane kese la yoo xam ne da koo def ngir yàq seen diggante mbokkoo yi yow ki ngeen di wax yéen bu ngeen seetee yën a bokk askana waaw fu mu doone loolu rek entre parenthèses mooy sawaay bu yeboo yow mooy waxaale nga ko sa bopp waaw waaw fu mu nekk dëmm rek diñ ko nekkaale ma ah nekk ko koy wax te ñoom ñoo bokk te waxoon naa la loolu boo seetloo amul kenn ku am alal ku ñuy tuumaal loolu amul waaw nit ñi nag dañoo tàmm discriminer ku amul dara ba pare yàlla na nag bu mu amaale benn feebar waaw ku ñàkk moom ñu isolé la surtout suñu yenn xeetu réew yi yenn yu yiis bàyyi la fële ber la doo duñ la tudd doo la def dara lu dul lu mën a ñàkk duñ la dimbali ci dara jàpp ne sa waraakaara yi nga dunde lool lu normal la ñoom sax dañuy dem ba duñu gis ne yow yow yaa ngi ci problème ñu mel noonu kese la ñuy tuumaal waaye mosoo gis ko am alal wala ay doomam am alal di ko teral am meer wala paa gaa yi ñëw naan ko dëmm la wala iyaazu billah non foo ko gisee seetal kañ koy wax mooy kan <laughs> waaw yooyu moom ay waxi caaxaan la yoo xam ne saytaane la waxi saytaane la yoo xamante ne mooy wax ci ñu nit ñi di leen di leen déey ñuy wax seen waxi caaxaan yu rëy yooyu nga xamante ne euh, moom lañu ñu nekk waaw kon euh, loolu euh, lu leer la loolu lépp waxi saytaane la waaye gisoo mukk koo xamante ne nii moom loolu ñuy wax dëgg la waaw kon nag borom bi deful benn boo xamante moom daa man di naaw moo tax du ñu euh, euh, euh, teg jaamu yàlla joo xam ne naaw la tudd ndax ak taklif shart shartuhul imkaan ndax mooy togg la jëf condition bi mooy ka nga koy togg te nga naan defal mu daal di koy man waaw ci ay capacité waaw waaw liir kuy dóoru juddu kenn du na ko yow nag léegi fii mu ne fokk nga mën a waaxu un kilomètre aywa liir bi ma waaw déglul wala da ngaa war di wax boo juddoo rek waxaw waaw loolu lañ la imposer waaw déedéet waaw parce que loolu loolu il faut mu nekk loo xamante ne nii euh, euh, mooy euh, li nga xamante ne nii il faut mu nekk loo xam ne nit ki li nga koy teg dafa mën waaw moo tax bokk na ci ràngate ko ak ñàkk xam sa bopp ngay nangu jaam ni yow loo xam ne yàlla tegu la ko jaam ni yow di la ko jéem waaw yàlla mi la bind alaa ya'lamu man xalaq ana kan moo gën a xam ki bind gin xam li nga man ak nga manul loo xam ne tegu ko ndax xam na ne manoo ko ngay nangu ay nit jaam ni yow boo xam ku man di doon di la ko teg nga koy nangu waaw parce kat nit koo xamante ni imaginer moom am mbaaram la yor di di defar loo xamante ne nii lam ciy jaay daanaka mën naa toog bés kenn du jënd day dëbbal dëbbal kese ab góorgóorlu la léegi kooku nan nga nit mën a ñëw ne yow sas naa la yow moomu balaa weer wee dee un million de francs nga indil ma ko parce que maa ngi fi waaw yow yàlla mi la yàlla mi la bind xam na ne yow manoo ko moo tax boole wala yow moomu ci ñuy joxe zakat bu dee loolu mooy sam am foofu la toll dalaa exemple génn na la ci ñuy joxe zakat parce que yow nekkoo ci ah euh, duggoo ci clou yi léegi ngay nangu jàmm yow bëgg laa teg yoo xamante ne ni loolu boo ko nangoo sa affaire la waaw